as-sab'iin ba'da al-mi'atayn baabu tahriimil kadib kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre bi nga xam ne moo doon chapitre deux cent cinquante neuf doon wax baabu zammi dhil wajhayn xadis bi mujj woon gis moo doon xadis mille cinq cent quarante et un mu Muhammad ibn Zaydin anna naasan qaalu li jaddihi abdillahi bni umara radiyallahu anhuma inna nadxulu ala salaatinina fa naqulu lahum bi xilaafi ma natakallamu idaa xarajna min indihim bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyi anha téere bi nga xam ne mooy wax ci mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal dañ koo tere kon ginnaaw chapitre biñ génn di wax ci ŋàññ guñ ŋàññ boroom ñaari xar kanam alhamdulillah nga xam ne day feeñe fii nii bu demee feneen feeñe neneen wal iyaadu billah mu nekk kàkkatar boo xamante ne nii fa mu jaar couleur ba mu yor rek lay yor loolu lépp nag ñu ñu bëgg koo tëgg nag te sa waaye il est doué il est il est il c'est ça le savoir vivre non c'est pas le savoir vivre ça c'est le l'hypocrisie c'est le nifaq bi nga xam ne bu dara raxul tey nag mu jàll ci beneen muy chapitre deux cent soixante mu ne baabu tahrimil kadhib beneen loo xamante ne lu ñu xaraamal la mu ne buntu bii baabu buntu tahrimi xaraamal gu ñu xaraamal al kadhib bi explication waaw <laughs> waaw buntu bii da leeral li nga xam ne mooy gravité di expliquer mooy di nar waaw expliquer mooy di nar mooy di kadibu mooy di wax ay wax yoo xam ne dañoo sutante yu woo xam ne day wuteek réalité bi ni mu demee waaw mooy loo xam ne nit ki da koy wax mais ak dëgg-dëgg na mbir ya demee wute na li mu wax loolu mooy alkadibu alkadibu nag mooy comme que loolu la mooy kon nit mën naa wax loo xamante ne demewul noonu mais tayu ko waaw bu boobaa li mu wax ah du dëgg waaye nag amu ci intention boobu amu ci intention bu ci amul intention fen kooku kenn du ne waa ji day mbàkkaar waaw par exemple loo xam ne euh, dafa génn bon gis benn affaire jàpp ne leen na la mu ñëw ne ah man de diw daje naa moom séen naa ko bokk waaw séen naa diw de alors que ki mu séen du diw parce que diw de toute façon moom réew mi sax dafay newul moom bés bii mu ne gis ne diw newu fi waaw kon kooku xam nga li mu wax léegi après mu woo mu waa ji woo ko ci ngoon gi mu naan ko way yow man gis seen naa la ci suba sax maa ngi lay tàllal loxo bee gisoo ma maanaam tey saa waa moom daa yàkkamti ah, ah est que juumoo parce que man <laughs> depuis une semaine maa ngi Sénégal te yow yaa ngi Paris <laughs> waaw damaa yaakaar ne da ngaa da ngaa gis ku niroog man rek wala sa xel demoon ci man rek ba nga gisee waa ji mu xaw a sori. xam nga kooku mooy li mu wax ak li am xam nga wuute na waaye kooku kenn du ne sawaay yow yow ndekete narkat nga déedéet mais ki nga xam ne moom mooy am bàkkaar te tamit loolu mu mu tax mu tax ko cee jóg mooy ki nga xamante ni nii moom boo ko tay waaw day xam ne mbir mi nii la demee mais bi mu ñëwee waxe ko neneen lu mu tee ñim demee mu gis ne diw mii du moom après mu taxaw naan waa ji eh, eh, ne gis naa la alors que gisu ko di seede seede goo xam ne shahadatu zuur muy li nga xam ne mooy eh, shahada gi nga xamante ne mooy zuur mooy gi nga xamante ne nii ak neen la voilà kon loolu lu ama am solo la loolu nag lañ xaraamal mooy di def siyama loo xam ne ci tay volontairement ngay expliquer waaw volontairement ngay expliquer loolu lañ mooy le xaram voilà loolee mooy li nga xam ne moom lay traité fii moom lay wax fii nii waaw di wax loo xam ne yaa ko tey di wax lu amut waaw di wax loo xam ne amut <laughs> léegi nag mu commencé indi bon aaya boo xam ne indi woon na ko bi ñuy tàmbali ci kitaabul umur almanhi anha ci téere bii ñu nekk euh, mu ñooy aaya nga xam ne moom la ubbee woon téere bi hmm? euh, bokk na ci nga xam ne indi woon na ko quoi waaw moo tax euh, duñ ci taxaw noonu mu ne qaala allahu taala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm suratul isra aya trente mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wala taqfu bul di wax ma laysa laka bihi ilm loo xam ne amoo ci benn xam-xam loo xamante ne amoo ci benn xam-xam waaw bul wax ne dégg nga loo xam ne déggoo ko gis nga loo xam ne gisoo ko waaw walla di di di di di di di di di jàpp loo xam ne da nga koy wax leer na ne loolu wute na li am waaw waaw waaw loolu taxawoon nañ ci inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula suratul isra aya mu ne wa qala mu ne boroom boobu nga xamante ne moo kawe ba yéegul ba léegi wax na muy beneen aay boo xam ne moom la mujjee woon foofa tamit mu ne wa mu ne wala wa qaala mu ne borom bi kawite yéegut ba léegi nee na maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid mu ne maa yalfidu nit ki du yàbbi min qawlin ci benn wax illaa ladayhi lu dul nekk na foom raqibun malaaka boo xam ne moo koy fuglu atid koo xam ne mu ngay seede ay jëfam waaw kon nag mu ngi noonee eh, loolu it mu ngi suuratu Qaaf aaya 18 loolu taxawoon nañ ci kon mu ngi noonu léegi nag al imaam jàll ginnaaw lii wàllu laaya yi eh, nga xam ne mooy premier li composé li làmbook ndoxu mi nga xam ne ci la nit ñi sell nit ñu sell ñi ci la ñu defaroo muy alquran léegi mu teg ci hadis hadis yi nag moo eh, mu ngi ko commencé hadis 1542. hadis 1542 la ko tàmbalee moom al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah jeexale ko hadis yi nga xamante ne mooy hadis 1500 mooy hadis 1500 1500 mooy hadis bu gudda gudda guddu la nag 1546 voilà 42 43 44 45 46 5 hadis mais Euh, euh, ñaari dañu quarante six bi dafa gudd lool lool waaye lool lool lool <laughs> moom daanaka moo jël kii bi yëpp waaw waaye euh, bon léegi ñu dugg ci wàllu xadiis yi yi ëpp nag ñett yi moom gisoon nañu ko voilà moo tax fii daanaka ñaari xadiis kese la ñuy gis réellement yeneen yi dañ koy tudd noonu gis lëkkaaleem ak bunt bi muy xadis bi njëkk muy xadis mille cinq cent quarante-deux mu ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna as-sidqa yahdi ilal birri wa inna al-birra yahdi ilal jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban muttafaqun alayhi ala hadith bi xam nga ñu ngi la ko doon tuddal fan yee xadiis la boo xam ne jotoon nañu gisoon ko moom waaw moom la njëkk indi mais gisoon nañ ko xadiis numéro quarante cinq gisoon nañ ko foofee moom xadiis bi walillahil <coughs> hamdu uh, wal minna non cinquante quatre maanaam quarante cinq non xadiis cinquante quatre lañ ko gisoon pas quarante cinq voilà <laughs> hadith cinquante quatre ci baabu baabu sidqi mooy chapitre quatre baabu sidqi moo doon premier fal awwal la waxoon waaw an ibni Mas'ud an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna sidqa yahdi ila al-birr voilà te waxoon nañ la foofu hadith bi war na ñëwaat mille cinq cent quarante deux bii mooy ñaareel yoon ak bu mujj boo xam ne ci lay ñëw kon mu ne wa an ibni Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji di Seydina Mawlana Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah muy ibn Ummi Abd radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna sidqa gis nga dëgg-dëgg li nga xam ne moom lañ naan dëggu dëggu dëggu yahdi mooy la sincérité être sincère nekk ku dëggu ci say jëf say wax sa xaal yahdi ilal birr day gindi nit ki di ko conduire di koy orienter di ko teg ci yoon wa nga xam ne mooy yëg njub waaw ak mbaax ci la ko jëme wa innal birra te gi nga xam ne mooy ak njub ak mbaax yahdi ilal janna day jëme ci nit boroom àjjana wa inna ar-rajula te gis nga nit ki góor ak jigéen a ci yem nag amul mafhum nga ne ah kon bu dee jigéen gi bokkul si <laughs> mooy l'homme avec grand H la personne waaw la yasduqu dina dëggu waaw ci ay waxam daanaka <laughs> moo tax yeneen wa yataharra sidqa di def loolu ngir ay waxam mu koy calibrer ngir mu nekk dëgg rek waaw la yastuqu dina dëggal dina dëggu hatta ba ni nga xam ne yuktaba la ñu koy binde inda allahi la borom bi def boole ko fa moom siddiqa boole ko ci nitu dëggu yu mag yi nag loolu mooy côté bopp waaye wa innal kadiba li nga xam ne mooy explication mooy nar di moom day gindee ilal fujuri ci kàccoor wa innal fujuura tak kàccoor te yahdi day jëme borom ila naari ca safara wal iyaadu billah fa la lay gide yóbbu da fa la lay conduire fa la lay wommat jëme wa innal rajula te gis nga nit ki la yakzibu dina nekk di expliquer waaw dina nekk di wax lu amut tàmma wax lu amut waaw te lañ la waxoon ne da ngay gis ñoo xam ne dañoo ñeme yàlla ñeme yàlla ñeme yàlla tàmm wax lu amul ba gis nga même buñ génnoon ci centre commercial bi nga gis leen sax ka dajeeg ñoom ne leen euh, foo jóge euh, mënu la wax ni fii laa jóge waaw <laughs> daraan la géej laa jóge <laughs> te kat ci centre commercial bi la jóge ah <laughs> bu jógee géej nga ne ko sëñ bi foo jóge mu ne la mu ne la centre commercial ba laa jóge tellement daa daa demee explication waaw waaw non day day expliquer expliquer mu ne nag nit ki dina expliquer waaw ah, dina wax lu amut xatta ba ni nga xam ne yuktaba lañ koy bindee inna allahi fa borom bi kazaba ne waa ji c'est un grand menteur bonimenteur la un sublime <laughs> menteur mensonge yu sublime kese lay liggéey <laughs> waaw kene kii am naraa koo na ngi ah sublime mensonge lay liggéey sawaay <laughs> loolu nag mooy waa ji yàqu na waaw kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun moo koy dal mooy kallaa jàjjul bal li am ba des mooy raana dafa xomaat ci seen xol yi la nga xam ne moom lañ doon fàggu ci ak yiis ak lu bon moom moon bax boo leen saa sa waxoon boo defee bu benn bu bon dañuy jël topp benn tëpp tëpp sa biir sa sa sa xol bi waaw di ko def noonu bu ñuul di def noonu di def noonu ngay def bu bon ñuy tëpp gis nga day mujj gis nga sa xol bi naroona bi weexoon tal day mujj lépp yi xomaag yàqu waaw moom la alxuraan naan moo raynul xal bi xomaagu xol waaw kooku moom mooy façon yii day tàmm di nar di nar saabu naree malaaka bi topp benn topp ci ci ci bu bu ñuul ci xol bi day mujj day noonu lay mel waaw waaw c'est un grand explicateur boo xamante ne nii ay explication daal di graw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari waaye na noonu al imaamu abul xusayn muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo léegi. kon waxoon nañ la romb na xadis cinquante quatre waxoon nañ la fi ñu ko gisoon walillah alhamdu wal minna moo tax lépp lees ci waroon naa wax <laughs> mooy loolu moom nekkul loo xam ne dañ ciy taxawaat. xanaa lëkkaaleem bi mu am ak suñu bunt bii di deux cent soixante dix deux cent soixante chapitre deux cent soixante baabu tahrimil kadib bunt bii di wax xaraamal gu ñu xaraamal ay explication nar mooy lii leer na waaw mooy ak explication nit ki bu bul xeet explication waaw bul xeet explication de gis nga boo ko xeebee mooy yàqu ga ndax gis nga lool ngay xeet ci lu ndaw ngay commencé innamal innamal innamal jibaalu min al xasa la tahqiranna min al ma'ruf shay'a waaw waaw bul bul xeet njekk dara war a yoneen saa ne woon wa walaw an talqa axaaka bi wajhin talq même bu dee ne da ngay dajee ak sa ki nga xamante ne mooy sa mbokk ci xar kanam bu nay def ko ndax lool sarax la waaw bul lool rek bu ko xeet waaye côté boobu it bu bon bu ko xeema ah. gis nga montagne yi moo tax waykatu arab ba ne woon bul xeeb de waaw bàkkaar bul ci xeeb dara parce que gis nga montagne yi rëy rëy rëy al yu ndaw lañ composé wu rek boo leen ne woon rajax ñu moo xoñoo nekk ay xeer yu sew waaw kon nag bul xeeb bàkkaar bul xeeb naan ba lii de garaawul déedéet bul xeeb bàkkaar waaw gis nga di nga commencé di expliquer yu ndaw ay explication yu ndaw waaw yoo xam ne jàpp da explication vraiment bu ci ndaw amu ci waaw mais loo xam danga koy da koy woyofal ba mu nekk nag lu màgg wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim waaw ngeen jàpp ne bi ah buñ nii rek nga daggu aw yaa jël li neew fën déedéet waat naa ko ci yàlla te da kàcc xam nga ne loolu moom du lu daw loolu yaa ngi waat ci yàlla loo xamante ne leer na la ay yow ay explication la loolu graw la waaw kon loolu nit ki loolu lii la fait que borom bi di la kaste boo mooy lim ne wa innal kadhiba yahdi ila al fujur mooy ak kàcc ak nar kàcc day yóbbu nit ci kay kay ak kàccorte te wa innal fujurata ak kàccorte day yóbbu nit ki ci perver perversion perversité la dalay lay yóbbu ci safara loolu mooy wane li def xaram bàkkaar boo xam ne da lay conduire wommat la téléguidé la directement télé la weer la xaw ma fan directement jahannama loolu moom manu baax waaw lool mooy wane xaraamam bu rëy bokk ci kabaa'ir yi mooy alkadibu di nar waaw kon loolu mooy lëkkaaleem bii da tamit nit ki mu bañ a xeet ndax mu fi nekkee di nar di nar day yàgg borom bi seetaan ko ci maadu teem jippi ko nag bàyyi ko foofu mu boole ko kaste ci xolam ke ne kii moom expliquer explication kese lay légéey ci yu mag yi lay bokk waliyasu billah alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullah mon di beneen xadis muy mille cinq cent quarante-trois mu ne waan abdillahi ibni amr ibn al-aas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala arba'un man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan wa man kaanat fiihi xaslatun minhunna kaanat fiihi xaslatun mina nifaaqi hattaa yada'ahaa idaa tumina xaana wa idaa haddasa kadaba wa idaa caahada gadara wa idaa xaasama fajara muttafaqun alayhi waqad sabaqa bayaanuhu ma'a hadiisi abi hurayrata radiyallahu anhu binaxwihi fi baabil wafaa'i bil ahd kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi mu teg ci deuxième xadis ci suñu buntu bi mu ne wa an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne ma Abdallah di doomi Amr Amru wabdu doomi al-As ibn Wa'il as-Sahmi <laughs> radiyallahu anhuma ñoom ñaar yal na borom bi gërëm leen ku nekk saxaaba nga muy saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhuma annahu qaala neena anna nabiyya ken yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala neena arba'un ñeenta ngi nii man kunna fiihi képp lépp képp koo xam ne ñeent yi daje nañ alhamdulillah nekk nañ ci yow dajaloo ci yow kaana dina nekk munaafiqan waajooju mooy am naafiq xaalisan boo xam ne bu dara raxut la waaw c'est l'hypocrisie pure l'hypocrite pure et mooy loolu képp ku lii dajee ci moom yow moom yaay l'hypocrite pure et bu dara raxut waaw waaw waman kaanat fii képp nag koo xam ne nekk na ci moom xas la benn kese benn ci waaw bés bu dee benn ci yii waaw xasla minhunna ci yii benn kaanat fii xaslatan min an-nifaaq waaw na ko leer ne am na ab benn mbir ci la naafiq goo xamante ne nii moom moo ko laal moom waaw waaw waaw mooy yow te affecté yow moom xaw ma kan mais virus mu musiba bàyyi nekk naafiq en tout cas virus bi dugg na la léegi nag mooy affecté wala tout sa yaram bi yëpp waaye am na lu mu laal yow moom dugg na la ndax dugg na la moom yow moom maw moom yow moom gaay boo demoon gaay def test waaw test nifaq dinañ la dinañ la eh, yow virus bi laal na la léegi nag pour nag ñu bañ nag mu ëpp loxo te mu ëpp loxo mooy bu la ñeenti euh, daal di dajale ci yow dañuy gaaw waaw na anticorps yi gaaw duggu mooy lan jëlil alquran ak sunna sawaay <laughs> gaawal léegi nga pikiiru ci mbir yi jëlal jëlal mu génneel la mbir yi bala moo ëppi loxo <laughs> waaw wa man kaanat fii xaslatan minhunna kaanat fii xaslatan min an-nifaaq wu ci genn kese ci ñeent laal mooy na la leer na yow moom benn ci naafiq yi eh, jikkoy naafiq laal na la hatta yadaaha fekk waa parewul ci lool mooy setut ci loolu demul ñu pikiir ko alquran ak sunna ba set ci loolee ba kera ba jikko yooju newoon ci moom wala benn ci yii waa ñeent yooyu ñoo yan ida tumina xaan bi ci njëkk mooy fu mu joxee fu ñu ko wóoloo mu trahir gaa <laughs> aw <laughs> c'est un trahir wala trahir manager la hawla wala quwwata illa billah gis nga niñ ko ci lépp nag boo ko wóoloog satala mu toje ko <laughs> yàlla tere tontine tël la koy def trésor euh, fii fii gaa yi di def alal yi dajale alal yi <laughs> trésorier yi wala trésorière <laughs> yéen daal yéen a saraxe seen alal quoi da ngeen koo wóolu ba dénk ko mu mu tra leen trahir bu def jàngalekat la boo xam ne tappalekat la dangay am ci moom confiance dénk koy xale yi mu war a xamal trahir man la bu ñu xam tous bu ñëwee du jàngale de ci mbiri boppam lay nekk ba heure bi jeex moom doy waaw waay laal tour yi capp capp tuuti fii après bon finalement bon c'est l'heure on va continuer la prochaine fois quoi te bu la prochaine fois ñëwee mu nekk ci mbiru boppam ba noonu noonu ab trahir man la te bu xamee ne inspection am na yàlla xam na ne du doxale noonu kon kooku c'est un trahirman jàpp ko fépp nag waaw moo foo sëriñ bi nga xam ne gars dañ koo wóolu ci seen diine mu leen di mu leen di njuuy ñoo yem kooku c'est un trahirman même bu dee babouche si daal di nay euh, gudd euh, kaala ga daal di nay yaatu waaw kooku kooku mooy ki nga xamante ne ni c'est un trahirman ida tumina xaan jàpp ko fépp nag commerçant la boo xam ne ngeen koo wóolu ah ngir mu ban livrer leen ay affaire ah, ngeen jox ko seen xaalis ah naan sawaay dina leen livrer wala menuisier la wala waayow plombier la ak lu ne ngeen waxante maçon la ak ñeneen ak ñeneen ak wala waa ji waay dara fii sawaay xaan da lay trahir mu njëkk baa ngoogu mooy mu nekk jikko ci waa ji waxuñu mu dal benn waay benn jour rek ñu new sawaay déedéet lii foo mu nekk ci yow loo xamante ne ab jikko lay nekk deuxième way daa xaddasa kadab waaw lii ka mooy lëkkaale suñu bunt fu mu ex daanaka fu mu nettalee dara fu mu ubbee lam nañ we rek kadama day nar mooy nit koo xamante ni moom yow gis nga lépp lu muy wax dangay xam ne ki explication la léeg-léeg nag lenn la mooy yow vérification kese moo la dese waaye yow li sa njortu dem yëpp te sa njortu bu rëy googu saa boo ko vérifié mu tombe muy dëgg du la trahir mooy waa ji da doon expliquer li mu wax dara ci amut waaw waaw ak nu mën a camoufler mbir yi nag mel ni dëgg lay wax man laa waatal ci lépp loo bëgg mu waat waaye daanaka fu mu waxee rek c'est des explications waaye deuxième bango képp koo xam ne loolu jikkalo ci yow na leer ne moom mbirum naa fiq duggu na la bi yaboo nag wa ida xaddata waaw saa bu nettali ab nettali kadab day nar day expliquer ñetteel wa idaa aahada waaw waaw akbar ah, saay saa joxe pacte ak yow pacte ngeen joxe signé contrat benn mbir waaw waaw signé contrat quoi waaye tu vas respecter les termes contrat nangam ak nangam si yenu chantier bi <laughs> radar mu daal di lay trahir sawaay dem dëju ji nale di la xool nag ak mel ni di la jaay ne am na la ko waa moom foo amee pacte moom mu daal di lay trahir waaw waliyasu billah ñeenteel bi wa ida xaasama fajar fu mu xulóowe rek daal di kàccoore waaji waaw waaw day wax waa ji ba naral ko nar yoo xam ne moom ci boppam wax ko wax yoo xam ne képp ko dégg da naan xanaa déedéet te moom ci boppam xam ne lii muy wax daraa ci amul parce que daa merook waa ji kese <laughs> waaw dina la kàccoore de waaw masoo fee def puus la lay wax <laughs> waaw mo ma la doon suturaal rek dara masoo ko fee def du dërëm du ñaar dërëm du dara waaw man yàllaa ma ci bàyyi woon rek alors que lay expliquer waaw wala waa waaw yow waa ji dimbali la lu bari nga bàyyi daal ba benn bis nga meroog moom rek nga ne sawaay maso ma defal tus day wax rek o oh, mu fix daa ñeme yàlla rek daa ñeme yàlla laa wax waaye man ma ñëw Europe fii sawaay ma travaillant dama ñaqoo alors que sawaay day kàcc saa ci mbedd mi la ko for sinon temps yooyu daanaka inscription sax moo ko fayaloon première année drabu ko woon sawaay léegi mu am di parce que mere na waa ji léegi mu ñëw di kàcc naan yooyu yëpp defu fi tuus yooyu yëpp day wax kese waaw kooku moom na ko leer ñoo jikkoy naafiq la <laughs> nga yi buñ ci niitoo war nañ cee niitu de <laughs> yar ki yàlla laa wax <laughs> mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari anaka noonu al imam muslim wa abul husayn rahmatullah alayhi ma ñoo ko bokk solo imam al hafiz nag mu ne waqad sabaqa xadis bi romboon na bayaanuhu an-Nawawi rahimahullah na leeral ko ma xadis Abi Hurayra dañ ko boole woon ak xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nax wi lu mel ni bii ci ban bunt mu ne fii baabil wafaa'i bil ahd ca bunt ba nga xam ne mooy wax ah di matal sa kóllëre te bunt boobu mooron doon chapitre quatre-vingt-six baabul wafaa'i wa injaazil wa'd waaw xadis yooyu la rangale woon hadis sayna Abu Hurayra bi la njëkkoon indi hadis 689 mu ne woon waan Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala ayatul munaafiqi salaas waaw foofu da ne woon mu ngi jële sayna Abu Hurayra premier hadis ci buntu boobee mandargaay naafiq de ñett la idaa haddasa kadab fu mu nettalee day expliquer day naaw wa idaa wa'ada axlaf fu mu la digee dara <laughs> non saway non loolu viens au Sénégal wala viens en Europe je ñëw première ba nga mu gis ni sa numéro la la changer numéro wala daal di lay bloquer ngay woote waat di tombé répondeur ñaan sa numéro n'est plus accessible nga xam ne waa ji dëggun li jaamu yàq yàlla bu di Europe bu dee Sénégal sax waaye fëgg a miin amoon nga fa kii même dina metti waaye après man nga am foo dal mais au oh, yow waa ji gëm woon na ngeen ñu wàcc aéroport bi <laughs> parce que la mu doon dig yëpp daa jàppoon ne bon de toute façon na lay dig rek mais yow doo ma sa ñëw quoi jàppoon ne yow moom de toute façon doo ma sa mu lay dig rek <laughs> waaye ba nga ñëwee ba wootee <laughs> waaw saay gis bàyyi dégg kii nga bàyyi message saa yi ne maa ngi nii ci aéroport nangam bi rek saa yi changé numéro bi kay wala mu bloqué la <laughs> waaw foo woote laaj waa diw yoon ngeen numéro am daa mel ni numéro daa mel ni dama ci jum quoi ñu yónni waat la nga tombé woote waat day moo saa yi trahir na la nga naan lan ma ne waaye daa waada lam la digoon boo ñëwee lépp dina dox ñëwal tuy intégrera la société waaye yow yow yow diplôme bi nga way yow fi Sénégal diplôme boobu nga nekk Canada di ko lijjanti di ko liggéey di nekk di ko ut moom lañ soxla voilà yow tuy fini tuy m'appelle tuy viens tuy intègre waa maa la waa yow <laughs> ah di nga xam ne ça c'est un trahir man <laughs> wa ida waada bu digee dara axlafa koy trahira ah. wa ida tumina mu ne wa ida tumina xaan booy am ci moom kóolute mu lay trahir mu ne zaada fi riwayati muslim wa ida wa in saama wa salla wa za'ama annahu muslim <laughs> waa ji moom lii ku mel xamal ne mandargaay naafiq xam nga wa in saama même bu dee wa salla wa in saama même bu dee woor na wa salla muy julli wa zaama tam fu mu nekk naan yaa yaay annahu muslim que jullit la ma maa wax min yore saa ne waa ji naafiq même bu dee yii koy def <laughs> yaa hawla wala quwwa léegi après nag ci la tegoon xadiis loolu la naan euh, romboon na. waqad sabaqa ba maa hadith abi hurayra moo nekk bu wax bi léegi nag ci la tegoon hadith six cent quatre-vingt-dix mooy suñu hadith bi la doon wax abdillah ibn amr xam nga fële trois la wax bii nag mu wax quatre radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alayhi wasallam qaala arba'un man kunna fihi kaana munaafiqan xaalisan wa man kaanat fihi xasla minhunna kaanat fihi xaslatan min an-nifaaq hattaa yada'ahaa voilà indi hadith bi walillahi alhamdu wal minna moo tax lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax loolu romoon na doon gën a kàddu di wax hadis bi nag war na ñëwaat hadis mille cinq cent quatre-vingt-quatre war na ñëwaat tamit te boobu mooy euh, dernier bu muy ñëw quoi mais moom pareegul dese na <coughs> dese na benn mooy euh, euh, ca chapitre deux cent soixante-dix-sept bu tahrim al ghadr buntu bay wax xaraam gu mu xaraam la trahison premier hadis moom lay indi foofee eh, muy buntu boobee eh, muy xaraam gi nga xam ne trahir loolu la xaram eh, moom <laughs> les trahir man war nañoo seetaat seen bopp waaw <laughs> waaw léegi foofu war na fa ñëwaat sinon bon kon fii nii lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a waxoon nañ ko comme duñ ci jaar xanaa lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi ngir mën a tëj sax pare ci kii bi tey insha allah mooy eh, suñu bunt bi di wax xaraamal gu ñu xaraamal explication mooy di di di di di mooy lan lëkkaale bi leer na mooy ndeket expliquer ci mandargay naafiq yi la bokk la hawla wala quwwata illa billah loolu kay doy na ci loolu rek doy na ci ka xaraamam mu leer naññ la lay def naafiq nga xam ne borom bi nee na innal munaafiqiina fi darkil asfali minan naar nee na yi gis nga yawmal qiyaam fa nga xam ne moo gën a suufe ci safara fa la ñuy nekk xam nga cin fu ci gën a metti cin fooy moo gën a tàng mooy fay xuuñ ñoom foofu la ñuy safara ku la gën a féete suuf moo la gën a bon waaw boo tax gaa yi naan rabbana arinal ladayni adallana min al insi wal min al jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina li yakuna min al asfalin nga xam ne gaa oh, seen xol ya jeex na <laughs> gaa yi dañuy dugg safara wal iyaazu billah aadana allah minha après ñuy tiiñalante ku nekk naan diw yow waaw yow yaa taxoon quoi waaw waaw yow yii yii ñuy xuloo <laughs> waaw kii naan yow la kii naan yéen la léegi gars yi seen xol jeex quoi suñu boroom ne wa qaala alladina kafaru gars yi nga xam ne ñoo doon lees bot yi dunguru yeeg ganaaru yi nga xamante ne nii chef su ñoo leen doon jiite ci mbon ñu leen di topp rek di jàpp ne ñooy suñuy kilifa daal lu ñun mënuñ leen a bañ a topp <laughs> ci mbon mooy yàlla waaw wuuteeg yonent yàlla yi alayhimu salaatu wassalaam ak nit ñu baax ni bu ëllëgee lu ñuy wax wa la alladhiina kafaru ñoom ñi weddi ñu ne rabbana eh suñu boroom arinaa yal na nga ñu wan waaye ñu ngi lay ñaan nga wan alladhayni ñaar ñi nga xam ne adallaanaa ñooñu sànk tey ñu sànkoon bokk ca àddina minal jinni te bokk kenn kiti ci jinne wal insi sa xarin ba nga amoon <laughs> moom lay wax <laughs> waaw xam nga nit ku nekk am nga ku la yàlla lëkkaaleel waaw <laughs> waaw sa lëkkaale boobee gi jinne moom la la saytaane bi nga naan yàlla wan ma waajooju wal insi ak nit ñi ka xam ne moo la gënoon a yàq doon la yàq doon la réeral da ñoom dañ naan borom bi wan ma ñaar ñooñu naj'alhuma bu ko defee ñu teg leen tahta aqdamina fi suñu suufu ndëgg tànk yi di leen gën këdd ci suuf li yakuna ngir ñu bokk min al asfal yi ñu gën a suufe ci safara ma xam nañ ne ku gën suufe yaa gën a metti kon innal munafiqin fi darkil asfali min an naar waaw yow loolu naafiq yi borom bi ne ñoo nekk hmm? fa gën te moo gën a metti léegi yow kon lépp lu ñu ne la yow euh, euh, euh, kii këne euh, foofu am na la lay la la fa yóbbu lay tax nga nekkum naafiq loo xam ne jikko la juy tax nga nekk naafiq loolu xam nga ne loolu xaraamam leer na mooy lii nag <laughs> waaw mooy alkadibu ci la moo tax mu boole ko ci waaw waaw wa ida xaddasa kadab <laughs> buy wax li expliquer wal iyaadu billah kon wal iyaadu billah a'aadana allahu min al kadibi yal nañu borom bi musal ci li nga xam ne mooy ay nar kon xam naa tey dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu jël beneen benn xadis boo xam nag boobu ma suñu koo gis même bu dee ne tuddoon nañ ko ak xadis ba mu ciy teg ba mu ciy teg après bii moom gisoon nañu ko te boobu tuddoon nañ xadis bi eh, insha allah moom la ñuy gis muy xadis 1544 bii di ñëw